mu ngi tuddoon Usmaanu ibn Talhata ibn Abi Talha Abi Talha boobu nag turam Abdallah la woon moom Abi Talha di doomi ibn Abdil Uzza ibn Usmaana ibn Abdiddaar moom Seydina Usmaan al-Abdari al-Abdari ko joowoon ci waa Banu Abdiddaar Eh, kon noonu la woon Usmaan la tuddoon di doomu ku ñuy wax Talha Talha moomu di doomu ku ñuy wax Abu Talha te Abu Talha turam Abdallah la tuddoon moom Abu Talha di Abdallah di doomi Abdul Uzza Abdul Uzza di doomi ku ñuy wax Usmaan Usmaan boobu di doomi Abduddaar Abduddaar ki ci tegu mooy Qusay Qusay ibn Kilaab moo juróon ñoon moom Seydina Usmaan radiyallahu anhu dafa bokkoon ci ñi nga xam ne min sadanatil bayt mooy ñi doon toppatoo li nga xam ne mooy ka'batul musharrafa zaadaha allahu tashrifan wa takriman famiwam xaajibul dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon toppatoo kaaba gi te ñoom ñoo yoroon li nga xam ne mooy miftaaxul bayt caabi kaaba gi ñoo ko yoroon ñoom seen famille boobu di seydina uthmaana ibn ah, moom nag bokkoon na ci ñi nga xam ne dañoo noonoo woon lislaam laata muy tuub bokkoon na ci ñi gënoon a noonoo l'islam comme mbokkam yi yiñ gis rek ñi mu àndal di seydina Amr ak seydina Xaalid ibn al-Walid alayhima ridwanullah ba looloo tax rawatina même seen famille bi dafa bari woon ñoo xam ne daanaka dañoo doon l'islam bi arrangé wu leen woon en tout cas pour ñoom noonu lañ ko jàppe woon moo tax bokkoon nañ ci ñi ko doon a xeex moo tax baayam di Talha xam na Usmaan ibn Talha Talha ci boppam ak bàytexu Usmaan bii nga xam ne Usmaan eh, di bàytexu kii eh, eh, kii moom sëy Seyna Usmaan mii tuddoon Usmaan tamit nga xam ne frère baayam la woon di Usmaan beneen Usmaan ñoom ñaar ñépp Uhud lañ leen faat ndax xare ca xare Uhud lañ demoon di xeex lislaam di xeex alayhi salaatu wassalaam fa lañ leen reye moom baayam di Seydina Usmaan bii di Talha ak rakku baayam ak frère baayam di di kan ah, Usmaan baay tëxam Usmaan ibn ak baayam Talha ibn Abi Talha foofu lañ leen faate oh ah moom nag Seydina Usmaan bi am na benn nettali boo xam ne imaam Ibn Saad moo ko moo ko soloo maa ngi la ko doon junju keroog maa ngi la koy junju keroog naan la buñ ci accès ndax tuddoon nañ ko di nga di nga war a ko même bu dee yàgg na peut-être doo ko fàttaliku. mais temps Quraysh mooy temps yi yonent bi alayhi salaam newee Quraysh fële ca Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman ndax Seydina Muhammad ibn Sa'd dafa solo ci sanad boo xam ne mooy càll mooy ne hadis euh, bi wéru mu ne euh, Seydina Usmaan ibn Talha radiyallahu anhu dane moom dañ doon ubbi Kaaba gi Euh, lundi gu jot ak jeudi bu jot bu ma juumul deux jours yooyu la wax ñaari jours yooyu lundi ak jeudi fekk temps yooyu yonent bi alayhi salaam mu ngi Makka di woote. mu ne benn bés yonent bi alayhi salaam bëgg a ñëw bëgg a dugg nit ñi dugg mu bëgg a dugg mu bousculer ko bëggul mu dugg. daal di koy xatal foofu ngir mu bañ a dugg ba yonent bi alayhi salaam daal di koy faire remarque bi. mu wax ko pour mu jóge fi moom Usman ibn Talha yeneen ci wàllu saabsaab ne ko la Allah amaana bés dina ñëw caabi kaaba gi nga yor ba tax nga naan ma du dugg sama loxo la ko sama borom di teg ma xool ci ku ma ko neex loxoy ku ma ko neex naa naa laa koy teg. moom Seydina Usman bi nga xam ne nag ci la tuub ah, keroog fatxu Makka yeneen ci wàllu saabsaab bi muy ubbi Makka. mu ubbi Makka léegi nag ba mooy paayam dajale woon magi Makka yi bés ba mu leen dajalee naan leen ma zanantum anni fa'ilun bikum lan ngeen yaakaar ne moom laay def ci yéen lan laa leen di def bañ naan ko anta ah ah axun karim ibn karim mbokk mu tedd nga doomi mbokk mu tedd nga ñu ne bés boobu bi muy ubbi Makka noonu bi mu ko ubbee dafa laaj caabi ji laaj ko Seydina Usmaan mu tiit fàttale ko loo lole yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ko ba mu koy bousculer jamono ya nga xam ne ñoom waa Quraysh ñoo yoroon l'administration de la Kaaba ñoo fa doon doxal mu fàttale ko lool na Ah, mu daldi bi mu indee caabi yonent ma lay saab saab ne ko ndax waxuma la woon ne amaane bés dina ñëw buur yàlla jël caabi ji teg ko samay loxo ma xool ci loxo ku ko neex daldi koy teg mu ne ah kay mu ragal ne yonent ma lay saab saab da koy jël jox ko ñeneen yonent ma lay saab saab daldi koy jox ba pare eh, mooy par exemple loolu noonu nettali boobu noonu wérul nettali wa wérul comme li nga xam ne noonu la imaam alxaafiz ibn xajar wax ci al isaaba teg ci mooy euh, mooy du nettali bii la indi nañ la wérul mais dafa indi sensu que moom bésu kaam bésu bés boobu la tuub bésu fatxu Makka mu ne loolu noonu loolu loolu loolu noonu wérul waaw loolu am na li nga xam ne noonu la demee moom Seydina Usmaan li am ba des mooy mu ngi tuub ca hudnatul Hudaybiya mooy ca accord Hudaybiya ya trêve Hudaybiya bi diggante boobu mooy ci trêve bi te mooy at mii ñu nekk ci huitième année bi nga xam ne trêve bi mu ngi daw ba léegi ndax trêve bi dix ans de paix la waxoon ba léegi trêve bi mu ngi daw ci jamono trêve boobu ci la tuub ànd ak ki nga xam ne mooy Seydina Xaalid ibnul Walid ak Seydina Amr ibnul Aas radiyallahu ta'ala anil jami' loolu mooy li gën a dëgër moo tax riwaaye bële wérul en plus am na sax ci asbaabu nuzul yi kii euh, bi buur yàlla na inna allaha euh, kii euh, ya'murukum an tu'addul amaanata ilaa ahliha këne loolu ci moom la wàccoon parce que mooy yonent mi salaam bi nga xam ne ci la ko waa banu Haashim keroog bi ñu ubbee Makka wax nañ ne sax ku mel ni Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ak waa ci waa banu Hashim dañ na même bu dee ne côté boobu am na lu ci wér mais mais mais que looloo taxoon aay boobu wàcc loolu moom moo wérul que euh, euh, euh, mu ne yonent mi alei satu salaam léegi dañ ñuy dajaleel mooy siqaaya gi ak ak ak gi mooy ndax waa banu Hashim comme Seydina al Abbas Abdul Muttalib ñoom ñoo doon fële ca Zamzam ñoom ñoo doon joxe ndox mi ndax loolu c'était bien calibré ci waa Quraysh ku nekk dafa am loo doon def loo xam ne lu jëm ci Kaaba gi wala manaasim yi mawaasim yi bokk yi xew foofu ki aj yeeg umra yi ku nekk daa am loo xam ne yow yaa ko jagloo yow lañ ko jagle waa Banu Hashim nag ñoom ñoo doon yor li nga xam ne mooy di di joxe ndox yeeg yooyu di jox nit ñi di naan kantaa ñoom Seydina Usmaan bii ibnu Talha bokk ci waa di Abdiddar ñoom ñoroon li jëmoon ci caaba ji ak di toppatoo kii kaamba jeeg loolu léegi nag am ci waa Banu Haashim ñu ne yeneen ci wàllu saabsaab comme que yàlla def nañu bu ñuy dajaleel ñun ñu yor saab yi ak di joxe ndox yeneen ci wàllu saabsaab ne déedéet woo Seydina Usmaan ibnu Talha bii ba mu ñëw mu daal di koy jox ñu ne aaya boobu naan buur yàlla da ne Eh, eh, buur yàlla mu ngi di digal ngeen di delloo kóolute yi mooy yi nga xam ne ay amaana la dañ leen a wóolu mu nekk kii ngeen delloo ko seen boroom ci ñoom la wàcc mu ci moom mii la wàcc mooy loolu it daal du wuy wér malgré siiwaay ndax du siiw la sii du siiwa siiw la affaire boobu noonu ak siiw waaye waaye wérul waaye warul li nga xam ne mooy li wér mooy Seydina Uthman ibn Talha moom mu ngi génn mu ngi mu ngi mu ngi tuub comme ci comme li imaam selon comme te loolu waxoon nañ mooy li gën a dëgër te bokk na leneen tamit luy wane ne ñoom jamono jooju lañ tuub ñoom Seydina Amma Amr ibn al-As Khalid ibn al-Walid ak Seydina Uthman radiyallahu anhu mooy sur rawatina Seydina Khalid ak Seydina am kenn tudd leen mooy ci taarixul islam siira yonent alayhi salaam ci seenu nekk jullit fi ko tàmbalee tudd mooy ghazwatu Mu'ta lañ tudd Seydina Xaalid ibnul Walid ki ci tegu daanaka weer wi ci tegu ghazwatu zaati salaasil ñu tudd ko Seydina Amr ibnul Aas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ci huitième at kon kooku mooy Seydina kon Seydina Usmaan ibn Talha moom kon mu ngi tuub ànd ak ñoom Seydina Amr ibn al-As ak Xaalid ibn al-Walid Seydina Amr ibn ak Xaalid ibn al-Walid léegi mu des mooy ni ñu tuube gisoon nañ ko mooy liñ gisoon ci ñoom euh, moom naa Xaalid suron riwaay yi nga xam ne bon bu dee ne yooyu yu s yu imaam al yi que moo duggoon ci détail bi mais wér na comme niñ gisawoon bi ñuy gis duggu lislaam Seydina Amr ibn al-As këne wér na këne moom Seydina Xaalid ibn al-Walid moom la àndaloon bi ko Seydina Amr di di leen gis ne ma gis kenn ki ci mu nekk ñoo xam ne ñoo ma jiitu tuuti kenn kenn ci biir tànt bi kenn ki nekk ci biti daal di yor benn am benn euh, gawar bu benn ki euh, naaga gum bi ma jegee muy Seydina Xaalid ibn al bi may wax ak moom jekki Seydina Usmaan ibn Talha daal di génn kon loolu mooy wane ne kon moom ci jamono jooju la tuub moom Seydina Usmaan ibn Talha ah moom nag bi nga xam ne nag ci la tuub waa Quraysh xam nga Quraysh nag affaire bi neexu leen woon du ko quoi ñu naan laay la mais Usmaan moom lan moo ko dal non Usmaan sûrement dafa am lu ko dal comme li imaam Ibn Ishaq wax imaam eh, Ibn Ishaq ndax tudd na dugg ci lislaamu Seydina Usmaan ibn Talha juste bi nga xamante ne nii ci la tudd mooy moom la boole ak bi muy tudd islaamu Seydina Amr ibn al ak ki nga xam ne mooy Seydina Xaalid ibn al Seydina eh, kon imaam Ibn Ishaq mu ne wa haddathanii Ah. man la attahim anna Uthman ibn Talha ibn Abi Talha kaana ma'ahuma hiina aslama bi mu tuddee dugg ci lislaam Seydina Amr ak Seydina Xaalid mu ne nettali na ma man laa attahimu koo xam ne man duma ko tuumaal koo xam ne duma ko tuumaal anna Usmaan ibn Talha këne Seydina Usmaan ibn Talha këne moom mu ngi tuub ànd ak ñoom Seydina Amr Amr ibn al-As ak Talha ak Seydina Xaalid bi nga xam ne nag ci la tuub imaam Ibn Isxaaq nee na mu ne qaala ibn Zab'ari ay ibn Zab'ari as-Sahmi moom gisoon nañu ko mas nañ bi yées moom bokkoon na ci waa Quraysh léegi nag muy muy mu def sadd aw way nag sadd aw way naan anshudu Usmaan ibn Talhata xilfanaa wa mulqaani'a lil qawmi 'anil muqabbali وما عقد الآباء من كل حلفه وما خالد من مثلها بمحلل أم افتاح بيت غير بيتك تبتغي وما يبتغى من مدد بيت مؤثل fala ta'mananna xaalidan ba'da haadihi wa Usmaan jaa'a bid-duhayn al-mu'addali kon imaam Ibn Isxaaq mu ne Ibn Zab'ari as-Sahmi dafa ne bi Seydina Usmaan tuubee Ibn Talha Ibn Abi Talha mu ne anshudu Usmaan ibn Talhata xilfana wa mulqaani alil qawmi anil muqabbali mu ne man de maa ngi dagaan di fàttali waay waay waay waay waay waay Usmaan ibn Talha xilfana suñu suñu waaye maa koy fàttali fii nga xam ne fi la sànni fa ñuy fa nit ñuy sànni seen dàll ya fa nga xamante ne mooy xajarul aswad fa nit ñi di di di li nga xamante ne mooy alxajarul aswad foofu la lañ amoon alliance ak ñoom de ñun waa Bani Sahm waay waay wa maa aqada al abaa'u min kulli hilfihi wa maa xaalidu min mislihi bi muhallali maa ngi koy fàttali tamit di ko dagaat di jaar ci yàlla ngir mu fàttaliku lool ba génnaat ci lii mu dugg wa maa aqada al abaa'u koy fàttali li nga xam ne suñu bàyyi ñoo ko nose woon ci accord yi min kulli hilfihi ci suñu alliance yoo yële ak suñu accord yoo yële mu ne nag ku mel ni Xaalid moom warul a nekk koo xamante ne nii mooy danganal loolu da lii mu def ànd ceeg moom tax mu bàyyi warul woon a désister ci jamono yu metti ginnaaw Badar ginnaaw Uhud ginnaaw loolu lépp warul woon a désister warul woon a désister de mu ne amiftaaxi bay amiftaaxi baytin ghayri baytika tabtari waa man amiftaaxa baytin ghayra baytika tabtaghi man de dama lay laaj man ak ibn zabari maa ngi lay laaj yow yow Usmaan ibn Talha am iftaaha baytin ghayri baytika tabtaghi yow est-ce que da ngay sàkku caabi beneen néeg bu dul sa néeg muy néeg bii néeg bii borom bi def ne muy kaaba gi nga xam ne buur yàlla dafa def muy lum leen sédde yow nga doon yor caabi ji seen famille rawatina yow nga bàyyi fi caabi néeg bu mel nii nga xam ne sa néeg la kenn du tudd néeg bi te du leen tudd yéen waa Banu Abdil rawatina yow Usmaan bi. mu ne ko wamaa yubtaxaa min majdi bayti muwassali waay waay ana la ñuy sàkku ginnaaw teddaange. kaaba gii ni mu tedde nekk néeg bu tedd tey ta sampu buur yàlla teg ko fi waay waay ginnaaw loolu noon fan ngay uteeti bàyyi ko fi di seeti li nga xamante ne mooy ak tedd ak teraanga feneen ay waaye Ousmane seetaatal li nga def waay mu ne nag mu wax pour yi ci des mooy waa Quraysh la ñu gën a desee kenn koo xam ne ba kenn ci ñoom bi jéem a am gaa yi di la jéem fit ndax jàpp na ne gaa yi nii fii mu ne seen tuut gii fitna la dugal ci ñu ci ñenn ñi nga xam ne ci waa Quraysh dina dugal fitna ci ñu bari tem ñu ne ah waaye bu dee nag sa wax dëgg yàlla nag xaar leen ki nga xam ne moom moom moo yor mbiru Kaaba gi doon yor caabi ji ku fi dugg moo la ubbil moom moo dem ba ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa nag li muy wax dëgg la dugg ci diine ji waaye gars yi eh, bàyyi leen caaxaan yi waaye loolu day wane ne nag kon eh, arrêtez quoi eh, Quraish Quraish faut pas déconner quand même faut leen ñoom nag mu nag lay bañ. ba am ñoo xam ne ñoom tam ñu fit naan leen moo tax mu ne falaa ta'mananna xaalidan ba'da hadihi wa Usmaan jaa bi duhaymil mu'addali mu ne falaa ta'mana léegi nag yéen yéen yéen samay mbokk yéen laay waxal falaa ta'manan xaalidan falaa ta'mananna xaalidan à partir d'aujourd'hui yéen waa Quraysh laay wax Xaalid ibnul Waliid moom bu ko kenn amati kóolute ci moom non bu ko kenn wóolooti parce que Khalid n'est pas sûr boo demee moo fitnaal Ousmane Ousmane ni ñu ko xamee waaye waay pexey Khalid a tax mu bàyyi lii bàyyi lii waaye bàyyi fi néeg bii nga xam ne moo ko doon toppatoo dem di toppi koo xamante ne nii moo tax suñu mbokk yi kon nag à partir d'aujourd'hui falaa ta'manan Khalid falaa ta'manan Khalidan ba'da hadhihi bu fi kenn daal di wóoloote Xaalid ginnaaw lii bu ko kenn wóoloote waaye waa Usmaana kantaa Usmaan moom jaa a moom it bu leen ko wóolooti comme que waa na ko te moom ëndi na waa Usmaana kanta bu leen wóolu Xaalid waaye Usmaan moom li mu fi indi moom njombe la fi indi jaa a bil duhmil mu'addali indi na fi njombe joo xamante ne nii waay waay musiba goo xamante nii bu naqaree li waaye la fi indi muy tuubam gii mu tuub nga xam ne dina fitnaa li ma metti ñu bari loolu la ba ibn zabari wala ibn zabara doon wax mais waxu fi dara mooy loolu mooy wane ne Quraysh ñoom seeni bal dafa jeex seeni bala tàmbali woon a jeex ndax xam nañ ne ah gaa yi moom bu dee ñoo tuub bu dee ñoo tuub mooy caafa ngi gën a xëm nag du tekki lu dul ne wax dëgg yàlla caafa ngay xëm kon moom seydna Usmaan ibn Talha radiyallahu taala anhu bi nga xam ne kon ci la tuub ñëw jaayante yonent bi alayhi salaatu wa salaam ginnaaw seydna Xaalid moo njëkk moo jaayante seydna Amr ibn al-Aas mi àndaloon moom mooy ki mujjee jaayante ah moom nag Seydina Usmaan ibn Talha ah radiyallahu anhu fekk woon ah, fatxu Makka bi yonent bi alayhi salaatu ubbi Makka zaadaha Allahu tashrifan wa takriman moom fekke woon na ko comme ni nga xamante ne noonu la ko imaamul Buxaari ak imaam Muslim ibn al-Hajjaaj raxmatullaahi alayhima soloo jële ci seydina Abdallah Abdallah ibn ibn Umar mu ne aqbala anna rasuulallahi sallallaahu alayhi wa sallam aqbala yawmal fathi min a'laa Makka ala raxilatihi murdifan Usaama ibn Zayd wa ma'ahu Bilaal wa ma'ahu Usmaan ibn Talha min al-Hajaba hattaa anaaxa fi al-masjid fa amarahu an ya'tiya bi miftaahi al-bayt. Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'aala anhumaa mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam li nga xam ne dafa dëgmal ci bésu fatxu Makka bi muy ubbi Makka jóge ci kaw Makka nekk ci warwaayam mu ngi supporté woon ki nga xamante ne mooy Seydina Usaama ibn Zayd al-Hibbu ibnul ibnul Hubbi di Seydina Usaama Euh, Ibn Zayd radiyallahu anhu gisoon nañ tarjamaam wii wala non si gisoon nañ tarjama Seydina Usaama Ibn Zaydin radiyallahu taala moom la àndaloon moom la supporté woon moom alayhi salaatu mu ngi ànd ak en plus wa maahu Bilal mu ngi ànd ak Seydina Bilal al-mu'adhdhin al-Qurashi mawlaahum muy Seydina Bilaal ibn Rabaah di noddukatu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Seydina Bilaal al-Habashi al-Qurashi mawlaahum moom la àndaloon ak kan Usmaan ibn Talha ak Seydina Usmaan après mu digal ko ne ko demal nga indil ma caabi yi mooy ñoom ñoo ànd ndax Seydina Usmaan Talha bi muy jóge fi nga xamante ne mooy dëkk ba moom Médine la jóge jamono yi moom bi mu tuubee ci at moom mu tuub ci lañ ubbi Makka waaw kon moom moom euh, non nekkul woon ne ba moom bés boobu dafa tiit nekk fële bokk ci waa Quraysh après yonent ci lay sa saab woo ko mu tiit mu ne ko mu fàttali ko lool non non non moom Médine la jóge fekkoon na mu tuub bu yàgg li mu ñëwee nag comme xam na caabi jeeg xam na fi muy neen yooyu xam na ko même bu nee ne ginnaaw moom gaa yi di ko faar yi dañ koy nangu mais comme que fatxu Makka mooy yonent mi alayhi salaatu salaam nag teg na loxo ci Quraysh ba paayi Quraysh yaa ngi fii kilifa Quraysh taxaw di ñaan ndimbal nan la ñuy def ci ñoom ñenn ñi daw nañ xam nga ne ñooñ mos taluñu yori caabi mu dem indi ko après ñoom ñu dugg ci biir voilà moom mu daal dugg ci biir yonent bi aleyhi salaatu salaam dugg ci ubbi kaaba gi waaw waaw waaw bi mu duggee mu daal ginnaaw tawaaf beeg yooyu bi mu defee tawaaf ak yooyu après ci la laaj kaaba ca caabi jeeg yooyu bañ andil ko ko mu daal di ànd ak Seydina Bilaal ñu daal di dugg ci biir ci biir ak Seydina Usaama Allahu akbar hmm? keroog Seydina yonent bi alayhi salaam dafa dugg ak Seydina Bilaal ak Seydina Usaama Seydina kii Usmaan radiyallahu anhu moom moo ko joxoon caabi ji mu daal di dugg bi mu gisee foofu gaa yi def fa ay ay kii nee nañu xam nga kuffaar yi rek ñu defoon fa ne ay ay ay statue yoo xam ne neen Seydina Ibrahim la woon alayhi salaam ak Seydina Ismaïl alayhim asalaatu wassalaam yonent mi alayhi salaatu wassalaam daal di yépp après ci biir li gën a dëgër mooy julli na fa comme li Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu bi ñu génnee yonent bi aleyhi salaatu bi mu génnee ci biir Kaaba gi mooy ñooñu rekk a dugg yonent bi aleyhi salaatu bi muy dugg naa Usaama ak naa Bilaal radiyallahu anhu Seydina Usmaan ibn Talha moo leen ubbil léegi nee na dañoo génn rek ma daal di gaaw laaj Bilaal ne ko yonent bi aleyhi salaatu salaam la def mu ne bi mu duggee dafa julli ñaari ràkk fii la féete loolu mooy li a dëgër même bu dee jëlee nañ ci say naaw saam moom mu ne julluwul loolu mooy al musbitu muqaddamun ala naafi mooy ki nga xam ne dafa saxal kooku lañuy jiital ci ki ne moom gisul ndax maam maam leen mënoon comme que foofu dafa xaw a rëy tuuti Seyna moom nee na bi mu duggee julli ne ñaari rakk ci biir Kaaba bi Seyna Usaama moom nee na moom gisul mu julli mooy c'est normal bu dee ne leneen la doon mooy ñu leen dugg imaginer comme nga dugg foo xam ne yaa ngi fay dóor a dugg te mu nekk fu màgg foo xam ne koy màggal benn ngay dóor a foofu am na ñoo xam ne bés bi ñu dóora a dugg jumaay jumaay jumaay Medina mais ki ñu àndal ndax julli na fa am julliwu fa ñoom yëguñu ko ndax lan dañuy contempler di xool ak yooyu waaw mooy loolu rek mais Seydina Bilaal ibn Rabaah moom gis na ne nee na yonent mi alayhi julli na foofu kon Seydina Talha ibn Abi Talha voilà yonent mi alayhi salaam bi nga xam ne ci la génn ci Kaaba gi mu daal di digal Seydina Usmaan ibn Talha ne ko ñaari déjjën yu yu yu kuy yooyu mu ne loolu mooy nañ ko fa dindi voilà ndax yee yeerul ab julli nit di julli yooyu di ko préoccupé voilà loolu imaam Abu Dawud as-Sijistaani solo na côté bi ak imaam ak sëriñam imaamu Ahmad imaamu Ahmad ndax ñoom Quraysh dañ faa defoo foofu comme li Seydina Sufyaan ne lam yazal qarnay kabsha al kabshi fil bayti hatta ihtaraqa al bayt fa ihtaraqa mooy nee nañ mooy kuy xar may Seydina euh, ñaari béjjën ya xar ya Seydina Ismaïl Ibrahim rendi woon dañ fa newoon mu ne loolu dañu woon di fa nekk lu ba kere nga xam ne fala mooy ba ba ba kaaba gi lakkee ci la lakkaale yonent ma li saar saar ne ko loolu dañ ko jële ko fi ndax bu mu nekk di préoccuper jullit ñi nga xam ne ñooy woy jullit ñiy julli kon seydina Usmaan ibn Talha ibn Abi Talha radiyallahu ta'ala anhu wa ah, kon loolu mooy li gën a dëgër ci moom kene kon mooy du ne jour boobu la Touba fatxu Makka noonu voilà moo tax Seydina kii imaam alxaafid ne waa moo tax nettali bi ne bés boobu la tuub ay ak inna allah ya'muru an tu'addul amaanaati ilaa ahliha mu ne loolu hada munkar xadis bi munkar la ndax li ñu xam mooy ne moom tuub na gàddaay moo tax moom dafa bokk ci ñi gàddaay loolu tax imaam az-Zahabi rahmatullah alayhi bi nga xam ne ci lay def tarjamaam e, e, e, dafa ne xaajibul bayti baytil xaram wa ahadul muhajirin kii Seydina Usmaan mooy ki doon yor moo doon toppatoo kaaba gi doon yor moo yoroon clé bi wa ahadul muhajirin te dafa bokkoon ci kenn ñeen kenn ci ñi nga xam ne ñooy na yi ñi gàddaay jógowoon Makka ñëw Medina bu dee ne Makka la tuubee fatxu Makka ginnaaw fatxu Makka yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon laa hijrata ba'dal fath di waaw laa hijrata ak gàddaay amatul ba'dal fath ginnaaw bi ñu ubbee Makka mooy ginnaaw ubbi Makka moom ay naa gàddaay yi moom amatu fi laa hijrata ba'dal fath loolu laa lay saar saab wax kon kay mooy buñ la nee moom ci buñ la nee moom ci ci ñoom la bokkoon ci muhaajiruna yi kon mooy tuuboon na ba waaw moom nag Seydina euh, euh, euh, Usmaan ibn Talha keroog yonent bi aleyhi salaatu salaam biñ paree da leen a delloo caabi ji biñ paree ne leen ne xuduha yaa bani Talha xaalidatan taalidatan laa yanzi'uha minkum illaa zaalim yeneen ci ma aleyhi salaam même bu dee ne sanad bii nii sanad bii bu bu la comme li imaam al-Haythami wax ci Majma'u Zawaa'id mu ne imaam at-Tabaraani soloo ko ci al-Kabir ak al-Awsat imaam al-Haythami nag ne Abdullah ibn Mu'ammal bi ne ci kii bi ci càllale bi looloo tax wérul mu ne yonent bi aleyhi salaam dane keroog bi mu di delloo caabi ji dane xuduhaa jël leen ko yaa bani Talha yéen doomi Talha xaalidatan taalidan mooy mu sax ci seen loxo caabi ji téye leen ko kenn du ko jël ci seen loxo lu dul tooñkat kenn du ko nangu mooy lii seen wàll la yéen na ko suñu borom sedd mooy ngeen di yor caabi kaaba bi ku ko nangu ci yéen nag hmm? képp ko nangu ci yéen mooy dalee na tooñ waaw mu daal leen koy delloo Ah, moom nag Medina la dëkkoon moom Seydina Xaalid euh, Seydina Usmaan ibn Talha nee nañu ah moom fa la génne àddina am nañu ne fa la génne àddina l'an 42 ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam imaam al-Waaqidi rahmatullah aleyhi moom moo ne l'an quarante-deux la génn àddina Médina ah, te loolu mooy li siiw am ñu ne Ajnaadiin fala wàcc fala génn àddina ci xare dañ koo faat imaam al-Hafiz ibn Hajar ci al-Isaaba mu ne qaalahu al-Askari wa huwa baatil mu ne lool imaam al-Askari moo ko wax waaye mu ne lii moom neen la moom ne ci kii mooy faatoom Medina ñépp mooy dafa nekk lu siiw lu nit ñi xam kon nag euh, ne ne moom fële la génn àddina mooy ci xare loolu noonu déedéet loolu du li nga xamante ne mooy li am mooy déedéet kon kon muy ci la 42 ginnaaw gàddaa yonente mi aleyhi salaam ci la génn àddina moom Seydina Uthman ibn radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu